waan abil abbaas sahl ibn sa'd as-saa'idi radiyallahu anhu annahu qaala marra rajulun ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala li rajulin 'indahu jaalis maa ra'yuka fii haadhaa faqaala rajulun min ashraafil naas hada wallahi xariyun in xataba an yunkax wa in shafa'a an yushaffac fa sakata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam summa marra rajul fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ra'yuka fi hada faqaala yaa rasula allahi sala allahu alayhi wasallama hada rajulu min fuqarai almuslimin hada xariyun in xataba an laa yunkax wa in shafaca an laa yushaffac wa in qaala an laa yusmaca liqawlihi faqaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam hada xayrun min mil'il ardi misla hada muttafaqun alayhi kon al'imamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil ginnaaw ci bunt bii ñu nekk wala garab gii ci toolu ñun ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum amin muy garab wala chapitre numéro 32 fanweer ak ñaar di wax ci ngëneelu way ñàkki doole wala way néew ju doole jullit ñi ak ñàkk ñi ak ñi nga xam ne dañ leen a suul ci seen lépp waaw kenn du leen faale ubbi woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadis bu njëkk bi moo doon hadis Eh, li nga xam ne moo doon deux cent cinquante deux ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne woon wa an Haarisata bni Wahbin radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa uxbirukum bi ahlil janna ndax duma leen xabaare waa aljanna lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël xadis bi ci tegu mooy xadis numéro deux cent cinquante trois ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne waan abil abbas mu ngi koy jële ci saxaaba boo xamante ne ni li gën a dëgër ci euh, su euh, niñ koy euh, dàkkantale mooy abul abbas waxoon nañ lam am nañu naan abu yahya mu ne sahl ibn saad moom gis nañ xadisam moom lañ mujjee woon ci bunt bi ñu génn numéro 31 wala garab 31 hadis numéro 251 bi moom nii moo ko solo woon benn hadis lañ ci tegaat mooy ñu gis bii weesu léegi bii mu indiwaat ko moomaat la moo tax taxul jarul ñuy yàgg ci mbiram moom sey Seydina wa Mawlana Abul Abbas yi moom ak Mawlana Ibn Abbas ci saxaaba yi ñoom ñoo ci am dakkantalu Abul Abbas ah. bu ñu déggee ñu ne ah benn saxaabaa ngi. je ab kii la ab laaj ay tontu ay laaj xool fan ngeen toll ci xam-xam bu jëm ci wàllu lislaam ak magi lislaam yi te bu ñu ko waxee ñi ci jiitu ñooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ne la aywa kii ñi ki ma leen di laaj nag ab saxaaba la abul abbas lu lañ koy dàkkantale rek nga ne péep <laughs> daal di bës kay waaw ñu ne la aywa bu boobaa boobaa rek man nga am problème man nga tatu ne <laughs> ah man nga wax ñi nga ci xam ñaar lañu Mawlana Ibn Abbas ak Sahl ibn Sa'd mi ça dépend nag ka lay laaj jour boobu moom kat la ci jublu boo nee peep sawaay mu ne la aywa nga ne ko Mawlana Ibn Abbas mu ne non jubluwuma ci kooku <laughs> léegi seetal keneen bu boobaa ke keneen ki ne peep moom daa war a xam ne moom gañe na moom parce que keneen kese ci saxaaba moo fi Abul Abbas mooy Sahl ibn Sa'd voilà bu boobaa na nga naan Sahl ibn Sa'd daal di jël raw gàddu gi daal di gañe <laughs> waaw akbar ay saay xam nga ne ñun jàpp ñu yi waay yow yow loo jàpp <laughs> <laughs> yow loo jàpp yow yow ay acteur de film ki géekatu football ak rugbyman yi ak basketman yi kese nga jàpp hein yaa yaa yaa yaa yaa yaa néew <laughs> ñu leen di sa diine ji xamoo leen nga naan ma jàpp ñu lool ah fay ay ay faut qu'on xoolaat suñu bopp kon mu ne wa an abil abbas yi mu ngi koy kon ci bàyyi abbas sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu la wax waaye waxoon nañ la bàyyim sahaaba la de radiyallahu anhuma kon annahu qaala marra mu ne romb na rajulun benn góor ala nabi daa benn waay boo xam dafa romb yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala wax li rajulin indahu jaalis wax koo xam ne mu ngi toogoon ak yonent bi alayhi salaatu bu ne ko maa ra'yuka fii haaza mu ne kim toogaloon ne ko loo xalaat ci waajee di romb kee di romb ne fa qaala waa ji ne ah kee da rajulun min ashrafi nnaas waaja mu laaj laaj bi ne ko ndeem danga maa laaj sama xalaat sama idée ci kii di romb kee romb moom de rajulun góor la de min ashrafi nnaas ci ñi nga xam ne ñoo gën a tedd ci nit ñi waaw hada kii ah wallahi waat naa ko ci yàlla man mii nga laaj hariyun yeey na de in xataba ku mu labat sa doom an yun ka xañu daal di koy may kii du como de cey waay shérifa ngoongu waay kii tedd kii de moom <laughs> ah ci notable yi la bokk de ah, waaw hariyun nag yeey nag in xata in in in in in xataba bu labetee ñëw di soxla bëgg ca askan wa mu dem wala ñamu dem ngir ñu may ko soxna an yunkaha ñu daal di koy takkal waaye wa in shafa'a bu ñaanee njekk intercession def ramm an yu shafa'a ñu defal ko lu mu bëgg ah ram moom googee ñu nangu ko ah bi waa ji wax tontoolool fasakata rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam noppi summa marra rajul niñ toog noonu rek beneen waay romb summa ginnaaw gi marra mu romb rajulun beneen waay fa qaala lahu rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam waxaat waajooju mu toogaloon ne ko maa ra'yuka fii hada ne ko meeloo xalaat nag ci kii nii nag moom kon ko wax mooy ci njëkk kii nag moom lan nga xalaat ci moom ban avis nga am ci moom mu laaj ko waa yii nag ana lan nga ci xalaat fa qaala mu ne fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waaw hada kii nga ma laaj de rajulun tamuy romb nee rajulun góor la min fuqara il ci way ñàkki way jullit ñi way wommatu yi hada kii de hariyun moom de yey na in xadaba bu ñëwee fenn de labat bëgg ñu may ko doom wala may ko soxna allah yun tax kenn du ko may tus eh. akay yey ko kenn du ko may dara parce que moom bu bum daal woyof na wa in shafa'a bu rammoo allah yu shafa'a bu ñaanee njekk fenn wala di ramm kenn kenn du ko may lam bëgg wa in qaala bu waxee allah yusma'a li qawli bu waxee nag kanta moom ay waxam moom kenn du ko faale sax dañ ko dul bàyyi xel moom moom xalaatam ak yom ça ne compte pas <laughs> fa qaala rasulullah waaye bi mu tontoo nag yonente bi saa saam ne ko gis nga lii nga tontu hada xayru gis nga kii nii mujjee romb ma laaj la ko nga wax ci moom yi xayrun moo gën foofu min mil il ardi buñ feesaloon suuf si ba mu fees del misla hada ku mel ni ki njëkk a romb ki njëkk romb nga naan moom moom ci shérif yi la bokk te tedd ñi moom kay moom yel moom moom yey na moos bu bu labatee ñu may ko bu rab moo ñu jox ñu defal ko lu mu bëgg kooku moom kii wa gën foo moo gën waxuma la moom kese de waaye buñ jëloon ku mel ni ki nga njëkk a wax ñu fees del ak suuf si teg leen ci balance teg kii mujjee jàll nga ne moom moom ah moom yey na kenn kenn du ko bu demee labat kenn du ko may dara waaw bu ramoo kenn du ko waay kenn du ko defal la mu bëgg waaye it bu fi nekkee benn yoon laa wax naan day wax kenn du bàyyi xel ay waxam mu ne kuy nag moom dong moo gën buñ jëloon suuf si wan fees del ak ku mel ni ki njëkk jàll al imam mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de muttafaqun daal dinañuy dëppoo alayhi ci moom mooy soloo ko al imam al hafiz al bukhari al hafiz al euh, muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima voilà hadis baa goog mais hadis bi euh, lii la al imam al hafiz ibn euh, al nawawi wax dane muttafaqun alayhi la mais hadis bi du muttafaqun alayhi waaw qad afrada bihi al bukhari mooy liñ naan min afraadil Buxaari mooy yi nga xam ne al imaamul Buxaari moo ci wéete wëllif imaamu muslim mooy imaam muslim solowul lii de moo tax hadis bii nii euh, imaam euh, jamut la mooy ak njuumte la le fait que mu ne muttafaqun alayhi la mais du muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo al imaam Ibnu Maaja ci waa ashaabul kutubi sitta ñoom ñaar kese ko solo al. al-Qazwini rahimahullahu taala ñoom ñaar ñii kese ñoo ko solo waa imaam Muslim solowu ko kon fay jàppal loolu waa voilà lii nag euh, du lu jomb mooy imaam euh, bon euh, téere bi dafa rëy te du ñàkk mu am quelque yoo xam ne yu mel nii nga xam ne du wane lu dul màggaayu ki ko xam ne moo ko bind ngi al imaamu an-Nawawi al-Hafiz rahimahullahu taala ne kon al imaam al muslim solowu ko kon du muttafaqun alayhi nag naan axrajahu al Buxaari mais loolu yow par exemple boo ñëwoon defaraat téere bi doo ko bindaa ah. doo ñëw ne non comme que fii daa juum man muttafaqun alayhi bi dama koy dindi def ci axrajahu al Buxaari déedéet loolu amoo ci droit waaw nit bu bindee téere lu mu bind ngay bàyyi noonu booy def man nga nag def ab kii ab astérix wala yu mel noonu wane ci suuf ne fii de dafa juum wala nga def entre parenthèses ginnaaw bi nga ndee waxam ba pare ne ah hadis bii de comme ni ko du benn ñaar ci boroom xam-xam yi leerale que ne hadis bii moom imaam muslim soloowu ko lool man nga ko mais doo ñëw téerib jàppur nga ñëw di ko soppi di jël la neex comme ni nga xam ne noonu la ñenn ñi di def léegi nga xam ne ñoom dañuy jël téere yoo xam ne dañu koy bindaat seeni borom bindoon ko ñoom ñu ñëw ñu ca la seen borom ñu ko bindoon am avis yuñ ñu àndul ñu ñëw teggi ko complètement effacé ko ñoom ba boo dematee ci téere yooyu loola doo doo ko ci fekk parce que la mu leen doon la mu doon wax neexul woon moom courant bi mbokk waaw walla iyaazu billaah loolu nag du lu jaadu du lu war te mbir yi warul a demee noonu waaw loolu bokkul ci li nga xam ne mooy l'honnêteté intellectuelle bokkul ci li nga xamante ne nii mooy al amaanatul ilmiya waaw boroom ba muy bind téere bi na mu ko bind bàyyi leen ko noonu bu ngeen ci d'accordul ku ku mu neex man nga ñëw après nga commenter wala nga am loo def ca suuf ni lii ak lii ànduma ci waaye ñëw di ko teggi complètement comme ni nga xam ne xaasiyatu as-Sawi noonu la ko ñenn ñi def waaw fële ca al arabia saoudia ak côté yooyu ñoom dañoo ñëw xaasiyatu as yi am na côté yoo xamante ne nii nga xam ne da ci doon dugg xam nga dafa dund ak euh, euh, euh, l'apparition de li ñëw gaa yi naan ay ay al-Wahhabiyya loolu bon am nag yoo xamante ne àndu ci woon te boroom xam-xam bu plein la woon bu réeréer waaw léegi nag gaa yi euh, côté boobu nag <laughs> ñu daal di jël daal la leen ci kii euh, am na émission yoo xam ne man mii gis naa ko waaw euh, muy xaasiyatu yi ala ala jalaalayni waaw ñoom ñu jël li leen ci neex teggi teg fee waaw la leen ci neexul parce que lam lam tay wax euh, arrangé wu leen woon wala neexu leen ñu daal di koy supprimer complètement allahu akbar waaw am na imam plein la woon Maliki la woon rahimahullahu taala nga xamante ne nii bon euh, loolu nag mooy li jaaduwul loolu mooy li nga xamante ne euh, moo def lépp sëpp jaadu ko waaw loolu moom mooy li nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne jaaduwul waaw boo àndul ak moom boo àndul ak la boroom téere ba wax am nga plein droit ñëw ah bind ci suuf wala nga def commentaire kii bi même bu dee après côté boobu doo ci ànd ak moom mais defal moo gën mais boo ñëwee teggi lépp après yow esprit la la ko aji bindi ga bindoon loolu wax dëgg yàlla nag daal di nga koy daal di nga koy teggi waaw loolu moom lu garaaw la lu garaaw la ndax moom mu ngi judd ay 1761 eh, ci suñu ère génn addina 1825 voilà euh, moom al euh, fële la woon euh, Azhar la bokkoon ci boroom xam-xam yu rëy ya rahmatullahi alayhi muy as-Sawi as-Cheikh Ahmad Muhammad as-Sawi alal moo def mu tombeek 1175 ci juddoom ci ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaatu salaam ah génn àddina mille deux cent quarante et un nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam depuis huit cent mille huit cent vingt cinq xam nga loolu jamono yooyu la courant yooyu doon kii <laughs> doon feeñ <laughs> gaa yi nag kontaanuñ ci li nga xam ne <laughs> moom la doon moom la doon wax. li nga xamante ne nii daal moo neexul gaa yi waaw léegi nag ñenn ñi ñëw di tëggaat téereem bi di ko édité leen ci neexul <laughs> ñu daal di koy xadaf loolu nag vraiment sincèrement c'est désolant quoi kon nag mu ne kon loolu la mooy kon yow fii mënoo ñëw ne imam dafa juum kon man dama koy wi daan non non attention ah man bon muttafaqun alayhi fan man sama édition bu bees bi bii hadis bi deux cent cinquante trois du ma def muttafaqun alayhi akhrajahu al-Bukhari laa def rahimahu dañ naan la non kon nag mu ngi noonu kanta al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñaari bërëb indi na xadiis bii nii ci kitaabu nikaah baabu mariage baabu bu téereb téereb euh, takk sëy sëy baabul akfa i fi diin buntu al akfa mooy nawle ci wàllu diine loolu indi na ko waaye indi na ko ci kitaabu ar-riqaaq baabu fadlil faqri andi na ko foofu ah léegi nañ jël fii ñu nekk muy baabu kitaabu téere bi nga xam ne mooy ar-riqaaq ah kon foofu mu ne haddasanaa Ismaa'iilu mu ne haddasanaa mu ne ki ñu nettali mooy Ismaa'iilu muy Ismaa'iil ibn Abdillah ibn abdillah ibn uways al-maliki kii mooy maanaam <laughs> mooy mbokk imam malik <laughs> ibn malik ibn abi amir al-asbahi abu abdillah al-madaniyu ah, ismail ibn abi uways moo nekk nii ah, mbokk imaamu malik woon ñoo bokkoon deret rahmatullahi alayhi eh, moom moom moo ko netta mu ne qaala haddathani abdul aziz ibn abi hazim mu ne Abdul Aziz ibn Abi Abu Hazim moom xam nga ko Salamatu ibn Dinar rahmatullah alayhi moom moo ko nettali an abihi mu jëla ko ci baayam bi Salamatu ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj al-A'raj at-Tammar al-Madani al-Qas az-Zahid al-Hakim ah, rahimahullahu ta'ala an Sahl ibn Sa'd xam nga gis nga xadis biñ naa Sahl ibn Sa'd bi ma la waxoon sànq mi ñuy tàmbale ne moom lañ gisoon laata xadis biñ mujjee gis jataay bii ñu génn ci moom mii la jaaroon rahimahullahu taala mu jële kon ci Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala li rajulin indahu jaalis ma ra'yuka fi hada ba ni nga xamante ne nii noo ne la xadis bi jeexe léegi ñu taxaw ci tuuti yonent bi eh, eh, Seydina Abu Abul Abbaas Sahl ibn mu ne dafa am benn waay bu romb yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag mën na nekk ne eh, li lay wan ne fii nii amaana yonent bi saa saam dafa toogoon mooy dane ndax am na fa qaala li rajulin indahu jaalis wax benn waay boo xam ne mu nga fa woon moom fam ne woon toog amaana lool mooy daal en tout cas ni muy niru mooy ne yonent bi saa saa nekkuloon dafa taxaw waa ji toog kim nekkaloon amaana dañoo toogoon soit ñu nekk ci jàkka ji ñu génn ci jàkka ji noonu waa ji romb leen wala mu nekk fenn daal en tout daal dañ cee xam ne romb na leen léegi nag yonent bi alayhi salaam te tamit le fait que mu préciser ne waa ji jaalis mooy boo nee kilifa. bu dee ne li eh, eh, toogin wala kiiwin bi gën a mat ngay def voilà waaw bu dee ku toog la bul bul bul taxaw tiim ko bu dee ne oh, amul lu ko waral voilà ndax léeg-léeg am lu ko waral kilifa gi toog am ku war a taxaw ci wetam wala boog am ñu taxaw comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni nga xam ne noo nee la defe woon bi nga xam ne sulhul Hudaybiya eh, keroog bi nga xam ne ci la ñoom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi ñëwee radiyallahu anhu boobu ku bëggul jógee fee waa Makka yónni ko émissaire mu ñëw ngir wax ak yonent bi saa dafa ñëw yonent bi saa saam dafa toog am gaa yi taxaw voilà mooy am waay yoo moo ngi taxaw daa gaa yi koo xamante ne nii sawaay yor ay armes jusqu'aux dents sawaay armes jusqu'aux dents may wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam di def noonu arab yi miin rek di wane ni diw moom dama damaa jege woon moom may jàpp ci sikkim bi di wax ak moom mu jël waa ji daal di jël jaasi jim mu di ma di jël catu mooy pa pa fii dagge beneen côté bi di ko dóor sama loxo bi naan ko hé di ko dó di ma ko dóor na ma xëccal sa loxo bi ci sikki mu yonent bi alayhi salaatu balaa gis nga ngay yéex boo yéexee boo koy xëccaat doo fa fekk loxo <laughs> ma ne i waa yonent bi alayhi salaatu salaam kii moom mooy kan <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu muuñ ma ko waa <laughs> ne ma kii sa doomu sa doomu mbokk bi la mu ne ko kaat al-Mughira ibn Shu'ba moo ne nii mu ne ko moom la de <laughs> mu ne ko yaalal gudar <laughs> bàyyi tax bi na ko yow waraatekat bu mag bi démb kese laa pare ci fay sa forfait njombe gu mag gi nga fi def ba ma waroon a fay diya siinoo xare amoon Taayif yaa yow yaa nekk nii yow amoon kenn koy wax sa bàyyi tax quand même nga jëlu jaasi bi di ko dóor ci loxoom naan ko xëccal sa loxo bi bala ma bala ci sikk mu yonante saa saa balaa boo yéexee wóor na boo ko xëccul bu mën a nee biif sa loxo bee dagg <laughs> waaw xam nga moom yan tubare saa saa dafa toog moom mu taxaw voilà parce que loolu daa lu ko waraloon premièrement terrain ennemi lañ ne woon parce que sulhul Hudaybiya fañ ñëwoon waa Makka sawaay nee nañu du fi duggo tax Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu gars yi boo yónni nañ ko ak ay gawar ay ay ñuy wari fas ñu ñëw di def provocation ngir rek gars yi xare ak yooyu yëpp te suufu Makka la dafa jege Makka te ñooy noon yi gën a mag foofu waaw loolu yonent bay saasaam toog gaa yi taxaw tiim ko voilà saxaaba yi armé wu ko dents loolu sinon bu dul yu mel noonu rek mooy taalibe bi ni mu gën a mate lay def mooy day toog bu mu toog sëpp li nga xam ne mooy sëriñ bi wala ki nga xam ne mooy jàngale jàngalekat bi lu dul ne mooy darura wala lu man da ñàkk moo ko waral wala boog ay stratégie wala loo xam ne moo tax moo ko waral léegi kon fekk fa moom kon mu nga fa mu nga fa moom koo xamante ne nii waajoo xam ne mu ngi toog yonent mi saat salaam ne maa ra'yuka fii hada xalaat ci kii loolu dañ ciy xam ne loolu du jëw mooy lu mel noonu du jëw surtout jàngalee ko tax a jóg bu dee jàngale moo tax a jóg nit ki mu laaj mu laaj ne mu am ku romb mu ne ko kee lan nga xalaat ci moom la waajiy tontu loolu mënuñ koo tudde ne ah sa waay yow yaa ngi jëw jëw ju ñaaw di wax dikru ko axaaw ah, ka bi maa la bi maa yakra waaw loolu yonent bi alayhi salaam bu sax buñ ne woon waaw loolu man na mais bu le fait que yonent bi alayhi salaam bu ab ab saxaaba Abdullah kenn ci xeet wi lu mu la laaj amoon droit naan bon non loolu nag manuma ko wax quoi moo tax waxo foog naa tuddoon nañ ko fi keroog bi Sayyidatu Zaynab soxnaa ibnu um Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu anhuma ñëwee ci yonent bi saa saam bon fekk daa am lu mu bëggoon a laaj parce que daa ñëw di wax Seydina ibnu Mas'ud wax ko benn masala moom nag masala moom jaaxal ko mu ne ko waa demal nga laaj yonent bi saa salaam <laughs> demal nga laaj ko ko <laughs> yow demalal sa bopp nga dem nga laaj ko ko mu dem. bi mu ñëwee fekk Seydina Bilal mi nga xam ne moo doon bawaabam moo doon son chambellan moo doon nekk ci dafa doon nekk moo doon moo Seydina Bilal moo ko doon yoral alalam moom alayhi salaatu wassalaam moo ne woon ci bunt bi quoi sayyidatu Zaynab soxnaay Abdallah ibn ñëw daal radiyallahu daal di yëglu ne na ne ne ne Seyna Bilal waxal yonent baay saa ne ko am na kuy nekk ci bunt bi di yëglu mais bu ko wax kan la bu ko wax man la <laughs> mu dugg yonent baay saa <laughs> eh, mu dugg yonent baay saa salaam ne ko kan la mu ne ko Zaynab <laughs> mooy parce que amatul yonent bi saa saam ko laaj amul ñu am non kee ko kee ko secret bu ko wax non yonent bi saa bu la laajee amoo droit naan ay non parce que non c'était un secret par force da ko war a wax. mu ne ko Zaynab mais comme que Zaynab yi dañoo bari ah mën na nekk Zaynab doomam <laughs> may na nekk beneen Zaynab Zaynab yi dañoo bari. mu ne ko ayu Zaynab yi mu ne Seyna Bilal ban ci Zaynab yi mu ne ko ah <laughs> boobu Seyna Bilal moom mi xam. nekku fa naan ah non c'est que nag kooku daan bu ma ko wax de dane ko imraatu ummi Abdallah ibn Mas'ud waaw <laughs> mu ne ko soxnaay ibn Mas'ud la de voilà te boobu ndaw si malu la ñëw ne yow Bilaal yow waxoon naa la bul wax sama secret bi bul wax yorent ba lay man la nga koy wax déedéet parce que loolu an annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim voilà laaj gi mu laaj kii mën na dugg ci yooyu voilà waaja la mu wax ci kee